alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jataay bii ñi génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci tafsiiru lenn ci aayaatu suuratu tawba di nettali li nga xam ne mooy nettali munaafiquuna alkibaar yi nga xamante ne moom lañ def keroog ci su ci ci xareb Tabuuk fi sanati taasiati min hijratihi alayhi salaatu wassalaam ñu ngi woon nag ñu ngi woon fi nga xamante ne nii agsi woon nañ ci aaya 89 bi bi nga xamante ne nii suñu boroom subhaanahu wa di wax naan wajaa noo ci aaya bi waaw doon wax ñi nga xamante ne nii mooy jullit ñi nga xam ne ñoom wute na ñoom naafiq yi ñi nga xamante ne nii ñoom dañoo gërëm bés bu suñu boroom wàcce ab saar wala aaya di digal naan gëm leen boroom bi subhaanahu wa taala te ngeen jihaad ànd bi sallallahu alayhi wasallam mu ne istadanaka ulu tawli minhum wa qaalu darnaa nakum ma alqaacidiin nga dégg boroom daraja yi ci ñoom ak boroom alal yi ak boroom ñi nga xam ñooy kilifa yi ci ñoom naafiqi naan darnaa naan wa yonent bi alayhi salaatu wassalaam baleen ñu bañu rekk nakun ñu bokk ma alqaa'idiina ak ñiy dëju duñu dem ci xare bi jox ñu digal ñu bañ a dem suñu boroom subhaanahu wa ta'aala ne radu ñoom dañoo gërëm bi ay yakunu ñu nekk ma alxawaali fi ànd ak ñi nga xam ne demuñu wa tubi'a ala quluubihim fa hum laa yafqahuun suñu boroom kasti tëj seen xol yi moo tax duñu dégg fiq duñu am dégg-dégg bu sew mu ne nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ngoy ngëm yàlla yi nag ñooy opposé naafiq yi moo tax mu ne woon laakini rasul walladina aamanuu maahu jaahaduu bi amwaalihim wa anfusihim wa ulaa'ika lahumul xayra wa ulaa'ika lahumul xayraatu wa ulaa'ika humul muflixuun mu ne kàntaa ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam ak ñi nga xamante ne ñoo ak moom ñoom dañoo jihaad ak seen alal yi wa anfusihim ak seen bakkan yi wa ulaa'ika mu ne ñoo ñële joxoñ leen joxoñ bu ndax ràngoo yi ñu jikko yu kawe lahum ñeel na leen alxayraatu jëf yu baax yi yu baax yi yiw wa ulaa'ika te ñoo ñële humul ñi nga xamante ne nii ñoo ñi taxe mu ne a'adda allahu lahum jannaat mu ne a'adda allahu lahum jannaat suñu boroom subhaanahu wa ta'aala waajalal na leen jannaatun ay aljana yoo xamante ne nii daw min tahtihaa caronam al anhaaru dex yi xaalidiina fiihaa fa lañuy sax daalika mu ne lii alfawz mooy ngañaay alcadimu bu màgg gi léegi nag foofu lañu yemoon tey ñu war a gis fi nga xamante ne nii kon ni ñu ko dinge woon muy aaya 90 ci léegi ci suuratu tawba di alfaadixa muy wax ba léegi ci naafiq yi ñi nga xamante ne nii keroog lool lañ def ta lool lañu wone ci gazwatu Tabuk bi suñu boroom subhaanahu wa taala digalee ndawam bi sallallahu alayhi wasallama mu yëgal ko jullit ñi wax leen te nag nañu bokk ci effort de guerre bi julli li ñu am seen dayok coono ak seeni alal waaye ak seeni bakkan ngir dem ci xare bi muy waajal de <coughs> darum contre les romains byzantins wa kaana amiruhum qaysar moom mi nga xam ne qaysar di César moo leen jiite woon le César romain léegi nag loolu noonu lay wax gisoon nañu ne naafiq yi ñoom dañ doon uti ngànt comme nañu ko gisa woon naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam la way tee nga ñoo bàyyi rek <clears throat> wala taftin nii comme ni nga xamante ne noonu la aljad ibn qays daal di woon waxe naan ko awatadan lii wala taftin nii naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam way tee nga maa jox ndigal ma bañ a dem ci xare bi te nga bañ maa fitnaal mooy lan fitnaal ko mooy lan ndax man kat dama nekk koo xam ne dama am faiblesse ci femme yi waaye naka noonu nag suñu boroom bi ñëw ñu am na ñeneen ñoo xamante ne nii ñoom dañoo utoon ngante en tout cas li ñu waxoon ci jataay bi weesu te jeexale woon ko ne woon loolu mooy defoon ko muy genre mu bëstal ci verset bii nii ñuy gis muy verset quatre vingt waxu imaamu ibnu Isaaq ibn yasaar raxmatullahi alayhi ci kaw waxam ak waxu ñeneen min al mufassiriin muy waxu al imaamu bnu isxaaq raxmatullahi alayhi muy al imaamu bnu isxaaq ibn yasaar raxmatullahi alayhi moom dane woon ñooñu am mbooloo min bani gifaar bokkoon ci waa bani Gifaar comme ni nga xamante ne noonu lañu ko tudde woon ci nettali bi mu ne jaa'u dañoo dikk fa'tadaru ñuy ñaan naan yonent bi alayhi salaatu wassalaam te nga ñoo may ndigal ñu bañ a dem waay mu ne falam yunzirhumullah suñu boroom subhaanahu wa ta'ala nanguwul seen gànt yooyu mayu leen gànt ñu toog loolu nag <clears throat> ñoo ku mel noonu la ku mel ni al imaam al Hasan ibni yasaar albasriyu raxmatullahi alayhi wax waaye jële nañ ko tamit ci sayidina qataada ibni diaamata assaduusi raxmatullahi ala aljamic kon loolu moom lañ wax talu mel noonu yi nañ ko ci nga xam ne mooy mujaahid comme ni nga xamante ne nii noonu la imaam ibnu juray jële ci mujaahid mu ne wajaa almucadiruuna min al arab aaya boobu li muy wax mu ne wajaa dikkina almucadiruun li nga xam ne dañu doon ut ay ngànt min al te bokk ci kaw-kaw yi mu ne ñooñu nafarum min bani gifaar la comme li imaam ibn isxaaq rahmatullahi alayhi wax loolu la wax waaye loolu noonu ñeneen ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañu ne déedéet mbir mi déedéet du loolu de déedéet mbir mi du loolu de affaire bi ni mu demee mooy ñii nii du ñuy naafiq de mooy ñii nii doon ñëw di jóge ci kaw gi ñii nii suñu boroom waxul ne ñoom ay naafiq lañ de te ñoom ñii bi ñu laajee ndigal suñu boroom jox na leen ndigal ndax li koy ware mooy li topp ci aaya bi nga ne waa kon yow bala ngay wax sa yii yëpp te nga ma waxal aaya bi ba mu jeex bu ko defee ma doora xam lii ngay wax ma ne la askay wax nga dëgg ñu ñu ngi jéggalu kon suñu boroom subhaanahu wa ta'ala dane <clears throat> wajaa al mu'azziruuna arab liyudana lahum waqaala alladina kadabuu allaha wa rasulahu sayusiibu alladina kafaruu minhum cadaabun aliim muy aaya 90 bi ci suuratu tawba suñu boroom ne wajaa almucadiruun mu ñëw ñi nga xamante ne ni ñooy ñooy ay di joxe ay ngànt ngir bëgg ñu leen ngànt ñu nangul leen seen ngant ñi nga xam ne ñoo ñoo indi ay ngànt min al te bokk ci kaw kaw yi li yu'dhana lahum ngir nga jox leen digal ñu bañ a dem ci xare bii ngay waajal di Tabuk wa qa'ada alladhina kadhabu kantaa ñi nga xam ne nag ñoo weddi allah buur yàlla wa rasuulahu mooy ñi nga xam ne ñoom gëmuñu buur yàlla te tamit ñoo ko weddi mooy muy nga xamante ne nii kadhabu allah dañoo weddi buur yàlla wa rasuulahu ak ndawam bi subhaanahu wa ta'ala alayhi salaatu wassalaam ñooñu ñoom dañoo deful sax ni ñoom mooy kaw kaw yi kon dañoo diviser wu en deux am na ñoo xamante ne nii dañoo ñëw ci yonent bi alayhi salaatu ngir daldi koy jox seeni ngànt ngir mu nangul leen ngànt yoo yele am ñoo xam ne ci ñoom ñëwuñu ndax ñoom kadabullah dañoo weddi borom bi subhaanahu wa taala te gëmuñu ko ne moo buur yàlla lim ñuy dig amul ne wa rasuulahu ak ndawam bi ñooñu mooy minal munaafiquun mu ne nag min munaafiqiin suñu boroom ne sa yusiibu alladiina kafaru minhum xilsif naa dal dalaal alladiina ci ñoom te mooy ñu mujj ñi adaabun mbugal moo xamante ne nii aliimun bu taratar la kon boo seetloo lii kon wax nañ la wax bu njëkk bi mooy waxu ñoom ku mel ni imaamul alxasanul basri te mooy waxu ki nga xam ne mooy alimaamu isxaaq ibn isxaaq ibn yasaar muhammad ibn isxaaq bokk muhammad ibn isxaaq di sëriñu bi moom loolu gis ne loolu mooy li nga xamante ne ak ñiñ la tuddal léegi te ne loolu mooy ne dafa wàcc ci ñi nga xam ne ay nit lañu woon min bani yoo xamante ne dañoo ñëw dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wuti ngànt nangu na leen seen ngant kon loolu mooy wax bu njëkk bi beneen wax bi nag ñu ne déedéet déedéet nii nii du loolu de yonent bi alayhi salaatu wassalaam nangul na leen seen ngant comme ni nga xamante ne nii <coughs> noonu la ku mel ni ñoom imaam ibn jarir daldi tànnee mbir mi ne affaire bi lii mooy li nga xamante ne mooy moom moom loolu la tànn nit ñi nii loolu jële nañ ko ci al imaam ibn abbaas radiyallahu taala anhu wa ardaah ne ñooñu mooy ñi nga xamante ne nii <coughs> ñoom ay nit lañ ñoo xam ne ñu dëggu nañu bokkoon ci ñi nga xam ne ñooy jullit ñi dëkkoon ci kaw gi ñoom dañoo dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam indi seen ngànt yoo xam ne ngànt yu wuur la te dëggu suñu boroom subhaanahu wa taala daldi leen nangul seen ngànt contrairement ak li nga xam ne moom la imaam Ibnu Jurayj daldi jëlee ci Mujaahid mu wax ko ne ñooñu dañoo ñëw di indi seeni ngànt suñu boroom daal du leen koy nangul ñu ne déedéet déedéet ñii ñu gëm lañ woon te ñu dëggu lañ woon moo tax yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal leen nangul seen gànt te liy ne loolu la sax mooy ne ñoom dañoo ñëw seen gëm yàllaa tax ñu joge ca kaw ga ñëw ngir wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax waxoon nañ la ne alayhi salaatu wassalaam bi nga xamante ne nii ci lay waajal li nga xam ne mooy ghazwatu Tabuk dafa yónnee ci village yi ci gal ci ci kaw geeg yooyu hatta ila makkata al mukarrama zaadaha allahu tashrifan wa ngir lan ngir lan moo tax mu yónnee fa da leen a yónnee ngir ñu ñëw daal di fekke xare bii nii ku amul ngànt ne ñëw léegi nag ñi nga xamam dane ñooy waa kaw gi ba ñu yónnee ci ñoom nag ñoom ña nekk ay jullit nag mu am way ngëm yàlla saxaaba yu baax ci ñoom daal ñëw amoon ngànt ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam dikkal ko nag di ko présenter seeni ngànt nag mu daal di leen mu daal di leen nangul seen ngànt yoo yële waaye nag te loolu li leen ko pousser mooy seenu ngëm yàlla kanta ña nga xam ne ca ñoom ay naafiq lañu dañoo génnul sax ñooñu nag mooy jóguñu sax di ñëw ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir ne ko tax ngir fomante sax ay ngant dañ leen fee fekkul ñoom moom dañoo génnul sax jógawuñ ci seen dëkk ya moo tax mu ne ñooñ wa qa'ada alladhina kadabu allaha wa rasulahu mu ne gaa yi nga xamante ni nii nag dañuy tuumaal borom bi subhaanahu wa ak ñi nga xamante ne nii ñooy buur yàlla subhaanahu wa ta'ala ndawam bi ci woote gi nga xamante ne nii naan ah gëm yàlla gii ñuy wax yooyu yëpp xam ngeen ne dara amu ci ñoom ñoom juguñu sax nekk fi naan dañuy dañuy ñëw di ngaan uti ngante ñoom dañoo toog sayu suy bu xel séef naa laal alladina ñi nga xam ne kafaru ñoo weddi minhum ci ñoom adabun mbugal alimun mu tar kon mooy inchaa allahu taala wax bu mujj bii nag mooy li nga xam ne mooy li gina a dëgër que ne ay nit lañ woon ñoo xamante ne nii ñu dëggu lañu woon moo tax ñu jóge ci seen dëkkee ñëw di laaj ñant yonent bi alayhi salaatu wassalaam nangul leen waaye bokkul ak imaam ibn Isaaq xam nga waxoon na ne am na ñoo xamante ne nii ci waa banu gifaar ak waa aslam dañoo ñëw buñ naan balagani annahum nafarun min bani gifaar minhum xufaaf xufaafum ni ima ibn raxasa mu ne ñooñu mooy <coughs> jotal na man ke ne ay nit lañ ñim bani gifaar ñu ñëw daal di doon ut naan bokk na ci ñooñu mu ne xufaafum ni ima ibn raxasa loolu en tout cas allahu taala li gën dëgër mooy ne ñooñu ay nit lañ woon yoo xamante ne nii dëggu woon nañ ñi dëgguwul mooy ñi nga xam ne qaado ñoom dañoo toog dëjul wa qaada alladina kadabu allaha wa rasulah ñoom ñoo naan li suñu boroom wax du dëgg ak ndawam bi sallallahu alayhi wasallam ginnaaw aaya boobu kon suñu boroom nag di lim ñi nga xam ne mooy gis nga gaa yi daal ñiy uti ngànt ngi ñëw am na ci ñoo xam ne seeni ngànt baax na mooy comme ah ñii nii a ñii jóge ci kaw gi waaye am na ci ñoo xamante ne nii ñoom seeni ngànt dëgërul dara dara dara dara dara te mooy munaafiquuna yi nga xamante ne nii ñoo ne woon madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam kantaa naafiqu kaw gi moom ñoom yooyu daleen cee fekkul sax moo tax dinañ gis li suñu boroom di wax ci ñoom it ci kanam kon suñu boroom subhaanahu wa taala mu daal di wax ne wala mu ne lay muy lim nag ñi nga xam ne ñooy ñi nga xam ne ñooñu la reconnaître ne ñii de seeni ngànt valable na mooy ne ñii mën nañu dégg seeni ngànt te ñooñu am ñooñu borom bi subhaanahu wa jox na leen permission ñi bañ a fekk li nga xamante ne mooy xare yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne laysa ala ad-du'afaa'i wala ala al-mardaa wala ala alladhiina laa yajiduuna maa yunfiquuna harajun idhaa nasaxuu lillahi wa rasuulihi maa ala al-muhsiniina min sabiil wallaahu ghafuurun rahiim mu ne laysa ala du'afa mu ne ñi nga xamante ne ñi ñooy way way néew ju doole ji ñooñu amuñu benn problème mooy ne ñooñu mooy problème amul ci ñi may lim kon jàpp leen yeen jullit ñi ke ne ñii képp koo xam ne ci kaa yi nga dugg mooy yow bañ a dem xare garaawul ci yow mu ne laysa ala du'afa ñi nga xamante ne ñooy néew ju doole ji mel ni ñu ne waa néew ju doole ji ñooñ ñooy ñan ñu ne la noo ñooñu mooy ñoo xamante ni ci seen bind la mooy ci la suñu boroom daal di def ne ñoom moom moo xare dafa àndul mooy comme ñi nga xam ne dañoo làggi wala ñi nga xam ne dañoo dañoo silmaxa ak ñi nga xamante ne nii ñoom moom manu ñoo man ñoom dañoo dañoo mooy ñooñu nga xam ne ñoom handicap lañu am handicap moteur lañu am nga xamante ne moom mooy li nga xamante ne mooy dox seen digganteeg di xare ji ñooñu la tudde ad-du'afa fii mooy ñi nga xam ne dañoo am ak néew ji doole ci seen yaram mu ne ñooñu amuñu benn problème kon jàpp leen première ñi am ngànt ngoog wala alal marda waaye it du caagante ne ñi nga xam ne dañoo feebar mooy ñi nga xam ne ñoom seen yaramkat ci cosaan ñoom amuñu benn problème waaye nag dafa am gaar-gaar bu ko dal ndax marad arad la mooy loolu minal arad dafa bokk ci li nga xam ne moom feebar ci gaaral jaramu doomu aadama la sinon mooy yaram mooy mooy feebar du cosaan alors que ñële moom mooy dañoo juddoo noonu wala mu daal di leen dab comme koo xamante ne nii dafa juddu silmaxa wala ak silmaxa daal li koy dab kooku mooy li nga xamante ne nii moom bokkul ak ki nga xamante ne feebar te ñooñu ak du'afa yooyu dañ ciy boole ñi nga xamante ne nii mooy ne ñoom dañoo jàpp ne ñoom seen feebar de toute façon kenn mooy lii wala ñu leen dal yaakaaruñu ne ñoom dinañu wér mu ne kon wala alal marda du caagante ne ñi nga xamante ne nii dañoo feebar ñooñu it ñu benn problème ci dem xare wala ala alladina laa bañ a dem xare wala ala alladina laa yajiduuna maa yunfiquun ginnaaw gi nag mu daal di ñëw nag di wax ñi nga xamante ne nii ñoom de moom mooy bien portant lañ bon ñoom ñoom en bon point lañu mooy gaay am nañu doole di seen dara mettiwu leen seen am nañu forme te am nañu kàttanu dem waaye nag problème bi mooy dañoo amul lu leen fa yóbbu ñooñu mu ne ñooñu it ci lañ mu ne wala ala alladina laa yajiduuna maa xaraj mu ne amul problème ci bana fekk xare bi tat bañ a fekk xare yépp tamit moo ci yem ñi nga xamante ni laa yajiduuna trouvé wuñ maa yunfiquuna lu ñu dépensé ngir transport bu leen fay yóbbu moo xam gëléem moo xam fas moo xam char de combat wala yooyu en tout cas transport des troupes bu dee ne amul ñooñu garaawul te amuñu loo xam ne moom lañ koy jëndee ida nasaxu allaha wa rasulah ida nasaxu lillahi wa rasulih waaye seen ñàkk lool rekk du doy de il faut ñu nekk ñoo xamante ne nii nasaxu lillahi wa rasulih mooy ñu daal di toog di conseil conseil bu baax bu ñu toogee loolu ñu fa toog nag ca Medina ne ka ah, comme que ñoom am nañu ngànt ndax amuñ ñu leen yóbbu ñu naan ah waaye gaay ñun suñu ñàkk ngànt gi c'est bon ndekete de waaye affaire yi baax na ah, tàngoor wii ay waaye lii de moom dafa nekk woqatu bu dese bu bu daje gestu du ñu wax loolu te tamit du ñu fa nekk tamit di tiital ñi nga xam ne ñooy dem naan leen waroon ngeen a fexe am ñàkk am ñàkk mën a dem comme ñun ndax romain yi wóoruñu wala noon yi wóoruñu de est-ce que bu ngeen demee di ngeen ñibbisi mu ne il faut condition bi mooy ñu bañ a mel noonu de te lépp loo xam ne lu baax la ci xare bi wala idée bu ñu am ñu daal di koy wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak jullit yi wala bu dee ne jamono yii la ñu wax ko lu sem gaa ki nga xam ne mooy chef d'état-major des armées wala le ministre de la guerre wala de la défense wala le président de la république wala bureau bi nga xam ne mooy mooy mooy chargé wu ci wàllu woowale même bu dee ne ñoom mënuñoo dem mooy lool la nag mooy condition bi ida nasaxu ñu amuñ benn problème ci bañ a dem ci xare bi comme que amuñ lu leen fa yóbbu amuñ lu ñu demee waaye loolu buñ desee ci dëkk bi nag il faut ñuy joxe conseil yu baax buñ xalaatee stratégie bii de moo gën a baax te tamit wal nañu xam ne yoon sàngam moo gën a gaaw te moo gina a sûr que yoon sàngam yooyu yépp nañu ko wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne ma ala al muhsiniina min sabil gaa yi nga xam ne nag ñooy jëf lu rafet mooy ñoom ñii ñoo xam ne mooy lii gaa yi ñoom ñii ñépp nga xam ne way rafetal lañ ñooñu amuñu benn min sabil amuñu benn problème ci bañ a dem xare ñii kenn du leen yedd naan leen muyeen ana lan moo tax layin demu ngeen ci xare yi ñëwee den nii amul benn muwaaxada amul dara ñu leen di jàppe di leen ci réprimander ka jàpp naan leen yéen dangeen a bokk ñi nga xam ne dañoo demul ci xare yoo xam ne suñu boroom subhaanahu wa taala moo ko woote kon ñii kenn du leen wax loolu wallahu te wax yëg leen ne buur yàlla xafuurun aji yërëmaakoon la raxiimun <clears throat> aji aji aji la lii nag aaya bii nii jële nañ ku mel ni sayyidina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah mu ne ci sababu nuzuulu aaya bi <coughs> moom mu wax moom sayyidina Zayd ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu al-Quraani radiyallahu anhu mu ne kuntu aktubu li rasuulillahi sallallahu alayhi wa sallam salwaku fakuntu aktubu baraa wa inni la waadicu lqalami ala uduni id umirna bilqitaal fajacala fa id umirna bilqitaal fajacala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yanzuru maa yunzalu calayhi id jaaca ama faqaal kayfa bi ya rasulallahi sallallahu alayhi wasallam wa ana ama fa anzala allahu tabaraka wa taala laysa ala du'afaa'i wala ala almarda al aaya sayyidina loolu ki soloo xadiis bi mooy ibn abi xaatim moom moo ko soloota boo demee ci gi nga xam ne mooy al imaamu daaraqutni alayhi ridwaanul mannaan moom it daal dina koy solo moom daal dina koy solo moom it al imaamu Daaraqutni imaamu kon sayyidina kii mu ne Zayd ibn Thabit mu ne dama ne woon ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam doon ko bindal suuratu baraa muy saar bi ñu nekk bul fàtte ne waxu lool foog naa waxuñu ko won suuratu tawba it bokk na ci tur yi mooy baraaa mooy saaru baraa comme ni ñu koy waxe al faadiha bokk na ci turam yi baraa mu ne fekk ma koy bindal mu ne maa ngi yoroon kii bi nag mooy bindukaay bi maa ngi ko defoon ci sama nopp nag di xaar rek daal di ñu daal di ñuy digal ñu xare nag nee na fa jaala rasulullah yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di taxaw nag di xaar toog di xaar li nga xamante ne nii nee na mu daal di toog di xaar liy wàcc ci moom nee na ci noonu rek id alfujaiya ci saase soudainement rek jaa ama benn silmaxa daal di koy dikkal fa qaala mu ne ko kayfa bi ya rasulallahi wa ana ama ana man nag lan lay def comme que suñu boroom subhaanahu wa taala nee na jóg xare te man mii kat silmaxa ta waxul mooy génn seppeewu ci kenn te exception exception deful exception ci kenn léegi man nga xam ne ku mel ni man mi silmaxa ana nan laay def yow ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam mu ne soom sayyiduna Zayd ibn Thabit alayhi ridwanullah mu ne fa anzala allahu suñu boroom wàcce aaya bi laysa ala ad-du'afa'i wala ala al-marda laaya mu ne mu wàcce aaya boobu ne nekkul ci yow ñi nga xamante ne ñoom ñooy way néew ji doole yi nga xam ne dañu am handicap moteur wala alal marda du caagante ne ñi nga xam ne ñoo feebar mu ne al aaya mooy mu continuer aaya bi nga xam ne moom lañu tudd léegi am na yeneen tamit yoo xamante ne nii wax nañu ko ci yi nga xamante ne moo tax lii wàcc comme ni nga xamante ne nii noonu lañu ko soloo te gisoon nañu ko ci ki nga xam ne mooy al imaam al imaamu bnu isxaaq raxmatullahi alayhi nañu continuer aaya bi ci tegu ndax ñoom ñoo ànd muy kaaya 92 bu ñu paree ñu daal di ñëw ci li imaam ibnu isxaaq ibnu yasaar raxmatullahi alayhi waxoon te gisoon nañ ko ci nettali bi kon suñu boroom ginnaaw bi mu ne laysa ala du'afa mu ne warul nekkul benn amul benn problème mooy laysa na ala du'afa mu ne mooy ñi nga xamante ne ñooy dañoo am handicap moteur mooy ñi nga xam ne dañoo làggi wala dañoo silmaxa wala boog daa am loo xam ne lu dal comme seen loxo yi ba manuñoo manu manuñu ko utiliser comme ñu mel noonu wala seen tànk yi wala seen leneen wala ñi nga xamante ne en tout cas daal moom moom am na lu tax ba mooy handicap physique boo xam ne moo tax manu la ànd ak xare mu ne ñooñu amuñ problème wala alal marda waaye it bokk nañ ci ñi nga xam ne seen ngànt dinañ ko dégg mooy ñi nga xam ne dañoo feebar ñooñu it amuñu benn problème mu ne wala ala alladina laa yajiduuna maa yunfiquuna du caagante ñi nga xamante ne nii trouvé wuñ li nga xam ne moom la ñuy dépenser mu ne ñu xaraj amul benn problème ñii ñépp ida nasaxu waaye à condition ñu daal di ñu daal di conseil da def ko lillaahi ngir buur yàlla wa rasulihi ak yonentam mooy ñu def ko ngir yàlla subhaanahu wa taala lépp loo xam ne xam nañ ko ci loo xam ne ci luy yëwénal mbiru ñuy dem ci xare bi la ñu daal di leen koy xelal te bañ nag ci dëkk bi di leen tàyyelloo ko di leen tiitloo fañ jëm naan leen faites attention parce que vous avez problème avec les Américains mooy première armée puissance du monde tey ngeen am problème à condition ñu bañ a dem noonu wala naan hee yéen jullit ñi fii ci di dem Tabuk yéen xanaa xamu ngeen ñan ñooy Rome Rome ñooy ñooy yow gaa yi xam dégg ngeen romain yi nga xam ne perse yi sax daag léeg ñoom kii day gañe kii gañe ñun ñi nekk fii nga xam ne ci désert u arab bi nga foog ne ñun ak ñooñu xare nañ xam ngeen ne xarewuñ à condition que duñu def yooyu ma ala al muhsinin min sabil mu ne gaa yi ñépp ku ci rafetal ci ñoom rafetalkat yi ñoom amuñu benn lenn lu ñu leen di toppe lu ñu leen di daan bu ñu leen di teg wala lu ñu leen di ŋàññe de wallahu tabor yàlla gafuurun aji jéggalaakoon la rahimun aji yërëmaakoon la lool mooy aaya 91 bi aaya bi ci tegu suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mu ne wala ala alladina ida ma atawka li taxmilahum qulta la ajidu ma axmilukum alayhi tawallaw wa ayunuhum tafiidu min ad-dam'i hazanan allaa yajidu maa yunfiqun mu ne wala bokk na ci ñi nga xamante ne yi seeni ngànt dañu koy nangu mooy wala ala alladhina la idha ma ataw du caagante ne bokk mooy ñi it amuñu problème ci ñu bañ a dem ci xare Tabuk bi ak xare yi mooy wala du caagante ne ala alladina mooy amul dara lees leen di jàppe wala ala mooy wala xarajun ala alladina ida ma atawka li taxmilahum loolu la taqdiiram mooy loolu daa am loo xam ne moom lañ fi soto mooy xaraj wala ala alladina loolu mooy taqdiiruhu xaraj la wala ala alladina te tamit amul benn problème amul benn xaste amul benn réprimande boo xam ne moom la ñuy def ala alladina ci kaw ñi nga xam ne ida maatawk bu ñu la dikkalee li tahmilahum ngir nga yeb leen ngir nga jox leen loo xam ne moom la ñuy yóbbu ci xare bi loo xam ne moom la ñuy war ngir mën a dem ci ghazwatu Tabuk biñ ñëwee di la gis yow alayhi salaatu wassalaam qulta nga ne leen laa ajidu man de trouvéwuma maa loo xamante ne nii ahmilukum alayhi loo xam ne moom laa leen di yene tawallaw ñu daldi wane ginnaaw daldi dem du leen tontoo loolu ñuy dem wa ayunuhum ñu ngi seen bët ya tafiidu mu ngay bëbb di tuuru mina dami ci ay rongoñ lan moo ko waral mu ne xasanan ndax triste xasana ngir li nga xamante ne njàqare gi leen dugg ba leen yenente bi alayhi salaatu wassalaam ne awma lu ma leen jox lan moo tax allaa yajidu li tax ñu triste mooy le fait que ñoom trouvé wuñ maa yunfiquuna loo xam ne mën nañ koo dépenser ba mën a am ay waruwaay mën a fekk ci xare bi gis nga moo saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum xam nga ne moos wute nañoo tàppet yeeg gaa yi nekk fii nga xam ne seen làmmeñ a pataa rek waaye duñu ñu xare mukk lu ñaq fay ñaq du ñu fa dem waaye dàq wax jàpp ne ñoom ñoo gën sax saxaaba yi wal iyaadu billah yow nan lañ naan ne kaay deewi mooy lool mooy xare ji sawaay gis nga mooy foo xamante ni te c'était pas n'importe quelle armée wax naa la mooy tey danga koy gam-gam waa chebaab yeeg wala gaayooyu di xareek américains yi est ce que loolu moos yow jàpp nga ne bu boobaa yow ku la ne woon kaa ñu dem di nga dem wala ñu ne ku mel ni réew mu mel ni Sénégal war a xareek américain yi sénégalais bu ñu fi ne woon ay wa ñëwal léegi léegi leen ñëw leen ngeen waajal gars yi est ce que dinañ fa nekk naan bon yow bu dee ne mos leer na ne dañ ne nag am na ñoo xam ne dinañ leen dispenser xare bi mooy ñoo xamante ni nii am nañ ay ngànt yi wallahi di nga gis gaayoo xam ne dinañ la indil façon ngànt bu ne bu dee ne manuñoo daw sax wala génn réew mi wala naani kaani bu ñu ko manul façon ngànt bu ne dinañu ko wut ay waaye di nga gis ay ay ay ay ay ay arrêt médical de complaisance mooy yoo xamante ay arrêt médicaux de complaisance nga xam ne dañ naan waa lii de médecin yi di bind rek naan waa ji dee firme waaye loolu noonu di bind dina bari gaa yuy sàkk yu mel noonu ngir neexal médecin yi ngir bañ a xare ji yow xam nga ne moo ñun noonu lañ mel lan ngay xalaat nag ci ñii nga xamante ne seen ngànte dafa dëggu ñu ñëw ñoom amuñu lu ñu war mooy kaay leen dem fa ñuy xarejee fa ñuy ñàkk suñu bakkan mooy ñoom ñuy jooy le fait que mënuñu faa dem allahu akbar xam nga ne ñii wute nañoo ak ñun de wal iyaadu billah ñun war nañoo seetaat suñu bopp kon suñu boroom subhaanahu wa ta'ala kon ñii la waxte ñii nii gisoon nañ leen boo fàttale ko ci sayyidina ci mooy xadiis bi na ci saxiixayn mu sayyidina abu muusa di abdallah ibn qays al ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu mu ne dafa am sama mbokk yi ci ashariyuuna yi dañu ma yebal man abu muusa al-ashari ila nabii sallallahu alayhi wa sallam keroog ngir bi ñuy waajal ghazwatu Tabuk ndax ñun waa banu mooñ waa ashariyuuna yi yoo xam nañ ne ñoom du ñëw ñu amu dëkkuñu woon Medina mooy ne dañoo nekkoon ñoo xam ne min ahlil yaman nekkoon medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaati wassalaam bi nga xamante ne nii nag ci la ghazwatu Tabuk am ci juróom-ñeenteelu at mi ci gàddaayu alayhi salaatu wassalaam ci mois rajab yonent bi alayhi salaatu wassalaam yëgal ko nit ñi ñoom nag amuñu lu ñu war waaye bon portant lañ mooy am nañu santé de fer man nañoo te sawar nañu te bëgg nañoo fekk li nga xam ne mooy ngëneel gi muy xareek yone ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ba looloo taxoon ñu daal di yebal ki nga xam ne moom mooy seen mbokk mi di sayyidina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaah ngir mu dem ci yeneen bi alayhi salaatu wassalaam daal di koy laaj ne ko ñun Ash'ari wu nay kat ñoom dañoo soxla nga jox ñu loo xam ne moom la ñuy war ngir mën a participer ci xare bi di ghazwatu Tabuk nee na bi ma ñëwee Yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ma wallahi laa ahmilukum ala shay ne maa ngi wàcc yàlla ne dara laa leen dul utal lu ngeen yi lu ngeen war ba dem neena man abu muusa al-ash'ari yu maa ngi dajandekate yonent bi alayhi salaatu wassalaam dama tombe woon ak jamono joo xam ne moom def cee meroon waaye xawma ci woon dara léegi nag mbir mi nag bam ma waxee loolu nag ma dem daldi triste maa ngi dox di dem bi ma ñëwee ci sama mbokk yi nag fa seen seen tànt ya ma ne leen ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam kat dama dem ne lii la ma tont nee na waat ne ci yàlla ne duñu jox dara duñu yebal dara duñu yeb ci dara léegi nag bi nga xam ne nee na ci laa nee noonu man abu muusa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa ma jekk rek dégg sayyidina bilal ibn rabah radiyallahu anhu naan abdallah ibn qays abdallah ibn di ma woo ma dégg mu naan ana abdallah ibn qays muy abu muusa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa waxoon naa leen noonu la tudd bari na ñoo xam ne xam nañu ko en tout cas xam nañu ko de noo mooy sayyidina Abu Muusa waxoon naa la ñu bari boo ñëwoon ne est-ce xam ngeen ci saxaaba yi ku ne ku ñu naan Abu Muusa al-Ash'ari mooy waxuma nga wax seen dund dundam ak yooyu waaye est ce que mas ngaa dégg tur boobu ci saxaaba yi ñu bari radiyallahu anhum dina leen ne moom waa si si si kooku koy dégg nañ ko muy Abu Musa al yi moom de xamuñ bon peut-être xaw ma ci moom lu bari waaye daal dégg naa ko te xam naa ne moom saxaaba la radiyallahu anhu waaye boo toogaatee tuuti nga ñëw ne leen est ce que xam ngeen ki nga xam ne mooy Abdallah ibn Qays ñu bari boo mayool dinañ la ne ah kooku dañ maa ngi koy door a dégg wala xawma ci moom dara takat benn nit la mooy abu muusa al-ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu abdallah qays mu ne bilaal ñëw naan ma sayyidina bilaal ma jekki dégg mu naan abdallah ibn qays naan ana abdallah ibn qays léegi nag bi ma tontoo mu ne ma wuyul yeneen bi alayhi salaatu wassalaam nee ma ñëw wuyu ko mu daal di may ñëw ne ma jëlal gëléem yii nii nga jël ko ngeen yeen ngeen ngeen ngeen waajal ko ngeen waajal ci ngir mën a fekke xare bi ñuy waajal di ghazwatu Tabuk nee na man Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu jël gëléem yoo daal di ñëw ci yonent daal di ñëw ci sama mbokk yi di ashariyuuna yi ma ne leen nag yonent bi alayhi salaatu wassalaam de moo ma jox lii waaye nag gërëmuma duma toog lu dul waat maa ngi maa ngi dogu ci yéen këni di ngeen yebal kenn mu daldi ànd ak man ba ñëw ba laaj ñi nga xam ne ñoo kenn ku fekke woon mbir ma ba ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam di gàntal ci njëkk bu njëkk bi ba ma njëkkee dem mu waat ne duma jox dara ndax damay ragal ngeen foog ne lool maa ko créé woon noonu rek gaa yi ne ko àddeet ah, yow ku dëgg ko ci ñun de remettre ñu en cause benn yoon wax ji nga waxoon ñun dëggam nañu la waaye nag comme que dangaa dogu ci suñu kaw ah dinañ la defal nag li nga bëgg waaye nag xamal ne yow Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu ñun de doy nga ñu te gërëm nañu la te dëggal nañu la neena sayyidina abu muusa mu ne ñu boole ma kenn mu daal di ñëw laaj ñaw fekke woon wax joojale ma fekke woon ba ma yonent bi alayhi salaatu wassalaam di gàntal bu njëkk ba fekk nee na man xaw ma woon ne ndax damaa tombeek mu meroon te yëguma ko woon xawma woon ne dafa mer léegi nag nag waaja ànd ak moom ñëw min al ash'a min al ash'ariyin di ñëw daal leen di laaj laaj laaj koo xam ne fekke woon na wujataay boobu mu ne ko ah kay li mu wax noonu la demee li mu njëkkee ñëw yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa waat ne du ko jox dara du leen jox dara ba léegi après nag ci la ko wooluwaat ci la ko jox gëléem yoo yële kon loolu gisoon nañ ko wal xadiisu fi saxiix imaamul buxaari muhammad ibn ismail ibn ibrahim ibn al-mughira ibn bardisba aljonfiyu albuxaariyi radiyallahu taala anhu wa ardah wa kadalika xadiis bi mu ngi ci saxiixu alimaamu muslim ibn alxajjaaji abulxusayn alxushayri an-naysaabuuri rahmatullahi alayhi ci saxiixam waaye it imaam ibn isxaaq raxmatullahi alayhi nettali woon na fii nii ci sababu nuzuulu aaya bi li taxoon aaya bi wàcc moom imaam ibn Isxaaq mu ne waxu mu ne mu ne fii nii mu ne summa inna rijaalan min almuslimiin mooy bi nga xamante ne ci lay nettali li nga xam ne mooy gazwatu Tabuuk mu ne summa inna rijaalan min almuslimiina ataw rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam wa humul bakku wa humul bakkaawuun mu ne ginnaaw gi bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam mooy bi muy nettali gazwatu Tabuuk moom al imaam ibn Isxaaq comme ni nga xam ne noonu lañ ko tudde woon ci nettali bi walillahi alhamdu wal minna mu ne ginnaaw gi mu am ay góor yoo xam ne bokk ci way ngëm yàlla yi ci ñu wommatuñu ci jullit ñi dañoo dikkal bi yonent bi alayhi salaatu wassalaam di digale nit ñi nañu ñëw xare nañu waajal xare bi day xare bi nga xam ne mooy ardu darum dafay waajal entreprendre xare boo xam ne contre les romains la di ko yëgal nit ñi ngir ñu daal di ciy taxaw mu am nag jullit ñoo xam ne ñoom dañoo dikkal yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ne wahumul bakkaawun te ñoo ñu ñooy jooykat yi mooy lan moo tax ñu tudd leen jooykat yi mooy li alquran wax ne boo ñëwee daal di lay laaj ngir nga yeb leen nga ne leen trouvé ma lu ma leen di yebe tawallaw ñu daal di leen wa ayunuhum seen bët ya tafiidu di bëbb mi na damay ci ci ci ci ay rongoñ xasanam ñu nekk ñu triste allah ya ji duula fekk trouvé wu ñu maa yunfiqoon loo xam ne moom lañuy dépenser looloo tax ñu tuddee leen mooy loolu tafiidu mi na wa ayunuhum tafiidu mi na dama looloo tax ñu woole leen ñi nga xam ne ñooy jooykat yi imaam ñi Isxaaq mu ne woon wahum sab'atu nafarum nafarin min al ansaar wa ghayrihim mu ne ñoom nag dañoo ne woon sept personnes lañu woon bokkoon ci lansaar yi ak ñu leen ñu dul lansaar yi mu ne min bani Amr ibn Awf bokkoon ci waa bani Amr ibn Awf te bokkoon min ansaarillahi wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ñooñu nag sept ñooñu ki njëkkoon mooy Saalim ibn Umayr mooy Saalim ibn Zubayr wa Ulbatu ibn Zayd axu bani Haarisa ak sayyidunaa Ulba ibn Zayd di mbokk bani Haarisa ne wa Abu Layla ak ki nga xam ne mooy Abu Layla di Abdurrahmaan ibn Ka'b axu bani Maazin ibn Najjaar nekkoon mbokk waa banu Maazin di doomi an-Najjaar mu ne keneen ki mooy Amr ibn al-Humaam ibn al-Jamuh muy Amr ibn al-Humaam ibn al-Jamuh di Amr doomi al-Humaam al-Humaam di doomi al-Jamuh axu Bani Salima di mbokk waa Bani Salima ci jotaay bee weesu am na càllale buñ doon wax mooy Umar ibn Abi du Salama de du abi du du du du Omar ibn Abi Salima non Omar ibn Abi Salama mooy Omar mi nga xam ne mooy doomu yaay Ummu Salama moom moomu moo ne woon ci càllale li ñu doon gis ci jotaay bee weesu doon nettali ci Seydina Abu Hurayra radiyallahu taala anhu wa ardah dama juumoon abi Salima waaye mooy Umar ibn abi Salama muy Abu Salama mi nga xam ne mooy saxaabo bu mag boobu ne woon boroom kër bu njëkk ci yaay ummu salama radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon bu ñu añëwaatee fi kii kon mu ne wa ci imaam ibn isxaaq di lim ñoo ñële mu ne wa amru ibn al-xumaam ibn al-jamuux ak amru mi nga xam ne doomi al-xumaam la al doomi al-jamuux mu ne axu bani salima di mbokk tribu boobu di waa bani salima di mbokk ñoom sayyidina jaabir ibn abdillahi radiyallahu taala anhum wa ardaahum mu ne keneen ki ginnaaw ki nga xam ne mooy amru ibn al-humaam ibn al-jamuh axu bani salima mu wa abdullah ibn al-mughaffal al-muzani ak ki nga xam ne mooy sayyidina abdullah ibn mughaffal bokkoon ci waa al-muzani ko jowoon ak ñooy waa mu ne wa ba'du nnaasi yaquul mu ne imaam ibn Isxaaq mu ne lenn nag ci nit ñi nee nañu bal huwa Abdullah ibn Amr ibn al am na nag ñu ne du Abdullah ibn Mughaffal al-Muzani waaye mooy abdallah la woon ibn amr adi doomi amr abdallah di doomi amr al ko jor woon ci ko joo woon ci waa muzayna mu wa harami ibn abdillah keneen ki mooy harami ibn abdillah axu bani waaqif yi ñépp gisoon nañ seen tarjama ñi nga xam ne gisuñu ci woon seen tarjama wa irbaad wala al-irbaad ibn saari al-fazaari muy ibn saariyat alfasaari moom lañ gënoon a yàgg ci tarjama moom sayyidina al-Irbaad moom mi nga xamante ne nii moo ñu solo woon xadiis bu am solo ya moom sayyidina al-Irbaad ibn saariya ba doon wax ci wàllu bidaa yi ak yooyu noonu wa kullu muhdathatin bidaa yaa ngi fàttale ko lool moom moom sayyidina al-Irbaad ibn saariya alfasaari radiyallahu ta'ala anil jamii' mu ne kon ñii ñépp la woon kon buñ jëlaatee mu ne woon mu ne woon Saalim ibn Umayr Ulbatu ibn Zayd Abu Layla Abdurrahmaan ibn Ka'b mu ne Amr ibn al-Humaam ibn al-Jamuh Abdullah ibn al-Mughaffal wala Abdullah ibn Amr al-Muzani ak Haram ibn Abdillah ak al-Arbaad ibn Saariya radiyallahu ta'ala anil jamii' mu ne ñii ñooy jooykat yooyale mu ne bi ñëwee fastahmalu Rasuulallah ñu daal di sàkku ndigal yonent bi alayhi salaatu wassalaam ngir mu yen leen mooy mu ut leen loo xamante ne moom la ñuy war ngir mën a dem ci xare bi di ghazwatu Tabuk mu ne wa kaanu xaaja ñoom nag ay dañoo newoon boroom aajo mooy nit lañ woo xam ne mooy dañoo ñàkkoon fa qaala te dañoo soxla woon loolu ngir mën a fee fekke xare bi ndax amuñu woon leneen fa qaala mu ne leen moom alayhi salaatu wassalaam laa ajidu maa ahmilukum alayhi ne leen ah man de trouvé leen loo xam ne moom laa leen di jox ngeen man man cee dem ci xare bi man cee man cee war mu ne fa tawallaw ñu daal di wane gannaaw dal di jóge ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam di dem di dëpp di dem wa ayunuhum te fekk seen bët ya tafiidu mu ngay bëbb min ad ci li nga xam ne mooy mooy rongoñi xasana ndax triste lan laa yajidu le fait que trouvé wuñu maa yunfiquuna loo xamante ne nii moom lañuy dépenser kon loolu gisoon nañu ko kon loolu nii mooy yi nga xamante ne gisoon nañu ko kene lii moo tax aaya bi wàcc kene kon borom ngànte yaa ngoog ñii rekk la suñu boroom subhaanahu wa taala may ngànt am na ñeneen ñoo xamante ne nii mooy ñi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ni yéen toog leen jarul ngeen di dem ku mel ni sayyidina ibn abi taalib radiyallahu taala anhu ndax daa am loo may doxal fii mooy wutuma madinatul munawwara ak ci sama njaboot moo tax moom sayyidina ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu dafa bokk ci ñi nga xam ne ay way ngant lañ mooy ki nga xam ne moo jiite armée bu du ne yow diw desal ñooñu am nañu ngant bañ dem ak nga xam ne ñoom la suñu boroom daal di lim min min min min min zawil avar ñi nga xam ne ñooy boroom ngànt yi nga xam ne ñoom la nangul seen ngànt léegi nag kon ñii nee na ñoom amuñu benn problème ma ala al muhsiniina min sabil ñii ñépp ku ci rafetal te lii mooy lii comme yii wala dal lii moom de toute façon amul choix mooy nag léegi nag mooy sa yéene na sell mooy nag boo ko ci jaar nag naan c'est bien man j'ai un handicap moteur j'ai un handicap moteur mais c'est bien waaye lii daa tax dewumal wax ba pare di def ni naafiqi ànoo bu boobaa yow bokkoo ci de kon foog nga rafetal sa diggante ak sa boroom léegi nag bi mu tuddee ñi nga xamante ne nii ñooy ñii nga xam ne ñoom seeni ngànt xam nañ leen te leerante suñu boroom nangul na leen seen ngànt ñu bara fekk xare mu ne nag kaay nag ma wax nag ñi nga xamante ni ñoom nag ñooñu la ñuy jàpp nag mbir mi vraiment di leen ko jàppe di leen ci réprimander te di leen ci xas mu nekk loo xamante ne nii mooy loo xam ne lu ñaaw la luñ def te ñu leen koy yëgal xamal leen ko te xam ne def nañu bàkkaar bu rëy ba nga xamante ne nii dañoo wute ak li nga xamante ne mooy yonent bi alayhi salaatu wassalaam bañ a ànd ak moom ci xaram bi mu sumbu di darum contre les Romains byzantins mu ne innama sabilu ala alladhina yasta'dhinunaka wa hum aghniya raduu bi an yakunuu ma'a alxawaalifi wa taba'a allahu ala quluubihim fahum laa ya'lamuun mu ne gaa yi nag ñi nga xamante ne nii nag ñooñ nag la ñuy jàppe mbir mi dëgg-dëgg mooy vraiment nag ñoom la ñuy tenir au au kii mooy ñële xam nga dane woon gaa yële ne kenn du leen tenir rigueur ci le fait que demuñu parce que suñu boroom subhaanahu wa taala moo leen jox ngànti ci ñu bañ dem mu ne nag ñi nga xam ne nag vraiment ñoom moom dañ leen di tenir rigueur le fait demul mooy ne mbir mi dañ leen waaye vraiment yéen le fait demu ngeen yéen nag mooy lii ñii vraiment bàkkaar la yéen ñaaw wan leen ne def ngeen lu ñaaw mu ne innama sabil ñi nga xam ne kay ñoom lañu am ci ñoom yoonu di leen di leen réprimander ka xasaka boo xam ne leen def ngeen bàkkaar ala alladhina ci kaw day day tegu ci ndodd ñi nga xam ne yastadinunaka ñoom ñooy ñëw di la ñaan naan la waay waay may ñu digal waay jox ñu digal wahum aghniya ñu bañ a dem ci xare bi fekk ñoom ay way woomal lañu mooy ñoom woomal nañu ci seen wàllu yaram waaye woomal nañu ci seen wàllu alal ñoom amuñu benn ngant mooy buur yàlla defal na leen toutes les conditions yi nga xam ne mooy les bonnes conditions yi réunir ci nit ki ngir mu mañ a dem ci xare loolu lépp dafa réunir waaye nag ñoom seen yoon neewu ci demuñu fenn ñu ñëw amul dara lu ñuy def naan la jox ñu digal comme niñ gise woon Al-Jadd ibn Qays xam ne dara daal du koon dal moo tax riwaaya imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if comme ni ñu ko gise woon ci nettali bi dane doom ji ba nga xam ne ci la wax loolu la Yonent bi alayhi salaatu wassalaam naan ko awalaw ta'dhanni wala taftini naan ko way Yonent bi alayhi salaatu salaatu wassalaam te nga ma jox digal rekk ma bañ a dem ci xare bi wala taftinni te yal na waaye bu ma fitnaal ndax nisaa u banil asfari ñoom kat bañ bu ma demee gis leen tàbbi ci li nga xamante ni nii ñoom lay bañ a dem bu ma leen gisee tàbbi ci fitna mooy ma tàbbi ci njaaloo loolu lali laay bañ mooy kon waaye tee nga maa may ndigal rek ma bañ a dem ci xare bi gisoon nañ ne al imaam al waaqidi qad rawaa bi sanadin da'if ne moom doom ji dane ko moom moom moom aljaddum na qays ne ko ah man daal gisuma bàyyi lii nii ginnaaw biñ demee kër ga dana ko bàyyi nag lii nga wax waroo ko woon a wax parce que man lii nii yéeme na de yow man lii nga lii nii ngay wax mooy mbir mi nan lañ la xamee lii lii day mel ni dangaa bañ a dem rek mu mer daal di koy dugg wax ko wax yu tàng mu ne ko man daal gisuma lii lu dul ne ni nifaaq rek lay niru mu naan ko wayaw naa fi jóge boo bàyyi Medina gii di dem ci waa Banul Asfar di xareek ñoom yéen xanaa danga dof yow bu leen ma fontoo mooy foofu dina ñemee wax ndax doom ji la doom ji daal di dem faale wu ko kon kooku mooy ñu mel noonu suñu boroom ne ñooñu nag ñooy ñi jara ŋàññ dëgg-dëgg innama dëgg-dëgg asabilu yoonu ŋàññ ak yoonu bàkkaarloo te wan tamit mooy wan ne yéen def ngeen lu ñaaw ala alladina loolu day tegu ci kaw ak ñi def bàkkaar yu rëy yi ci bañ a tànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax kat waxoon nañ la jihaad fi muy ne farata bokk na ci yii imaam bi ne leen jóg leen ngaw boo amul ngante amoo droit naan duma dem kon nag ñooñu ñooy borom bàkkaar yu mag yi ñooñu yoon ci ñoom la jaar ala alladina jaar na ci kaw ñi nga xam ne ak seen ndodd yasta'dinuna ko ñooy ñëw di sàkku ci yow aghniya ñu woomal nañu contrairement ak ñi ñëw naan la utal ñu loo xam ne moom la ñuy war nga ne leen aw ma lu ma leen wutal ñuy jooy ñii ñoom dañoo am ba desal daanaka sax mënoon nañoo waral ñu baree baree bari waaye waxamul ma la ñoom seen bopp ñoom utuñu seen seen waruwaay yi leen waaye joxewuñu ko de mu ne ñooy ñi nga xam ne ñooy jar réprimande te ñooy borom bàkkaar yu rëy yi fii nii radu ñoom nag dañoo gërëm bi ay yakunu ñu ànd ak maal xawaali fi ñi nga xam ne demuñu gëmuñu ñoom daal dañoo gërëm toog Medina ak ñi nga xam ne duñu dem wa tabaa allahu borom bi subhaanahu wa taala kaste ala quluubihim ci seen xol yi fa hum laa ya'lamuuna ñoom duñu xam moo tax naafiq xam mooy duñu am xam-xam moo tax naafiq moom ku bañ am xam-xam rek su kun naa kun munaafiq boo mooy yoon wi gën gaaw nekkal naafiq ci saase doo xam dara moo tax suñu boroom ne wa tabaa allahu ala quluubihim suñu boroom daal di daal daal di kaste seen xol yi comme que dañoo gërëm dañoo na den ànd ak ñi toog mu daal di kaste seen xol yi ba ngëm dootu ci dugg waaye xam-xam leeru xam-xam dootu ci jaar moo tax mu ne fa hum te ñoom laa ya'lamuuna duñu xam mu léegi nag suñu boroom di continuer ci aaya 94 mu ne ya'tadiruuna ilaykum idaa raja'tum ilayhim qul laa ta'tadiruu lan nu'mina lakum qad nabba'ana allahu min axbaarikum wa sayara allahu camalakum wa rasuluhu tumma turadduuna ilaa caalimi algaybi walshahaadati fa yunabbiukum fa yunabbiukum bimaa kuntum taalamu bimaa kuntum taamaluun suñu boroom subhaanahu wa taala ne leen malgré nii nit xool leen nag li ñuy def ya'tadiruuna ilaykum dinañ ñëw di di di di di joxeete ay nganti idaa rajatum ilayhim ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam bul sonn de gis nga gaay nii ñu ñëw ñëwee nii bi ngay waaja dem naan la ñu ngi ñii di uti ngant yoo xam ne c'est des fausses excuses yii yépp ay faux ngànt la dara du ci dëgg nari neen mooy nag mën a ko gis nga nag bu ci yow bu ci sonn gis nga bu ngeen demee ci xareb tabu bii ba ñibbisi dina ñëw nag di leen joxaat yeneeni ngànt naan leen waay waay di wallaahi comme loo xam nga waxoon na ko naan gaay bu ngeen delloo ci ñoom dinañ la wax naan lawistataana wallaahi bu ñu ko manoon doon nañu génn bu ñu mënoon de la xaraj naa maakum cey bu ñu ko manoon de dinoon konoon te kon génnoon nañu ñaan ak yéen loolu rek lay waxaat fii ne gaay gis nga daa rañaatum bu ngeen dellu see ya'tadiruuna ilaykum idaa raja'tum ilayhim bu ngeen jógee ci xare bi ba ñëw di ñu leen di ñu xam ne nag vraiment dañ naan ah gaa yi de moom nag ah ñun de lañ ci doon yaakaar mooy bu ñu demee du ñu dëpp mbir mi farul demee noonu ndax sax suñu gaa yi kat ñu ngi nii ñibbisi nañ léegi nag lu ñuy def mooy nag ngir nag ndax buñ toogoon seen kër yi xanaa rus war na nee na rey ñuy ñëw nag di gën a confirmer di conforter li nga xam ne mooy seen ngànt ya ñu jokkoon a joxe ya'tadiruna ilaykum di wuti ngànt di leen utalay ngànt yéen di leen présenter seen fuu ngànt yi bu ngeen idha rajatum ilayhim bu ngeen delloo ci xare bi ñëwaat medinatul munawwara ala saakiniha afdalus salatu wassalaam suñu borom nag ne loolu de bu leen leen faale xul waxal yow yonent bi alayhi salaatu wassalaam bés boo dellu see jóge ci xare bi ñu ñëw naan la waay waay suñu ngànt ya looloo taxoon de loolu rekk a taxoon ànduñu noonu nag yéen ci xare bi de suñu boroom ne wone yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen qul laa ta'tadiru ne leen bu leen leen waaye jarul ngi ngeen di wax seen ngànt yi denc leen ko ñun lan ndax lan duñ leen dëggal lan la kom ñun duñu gëm li ngeen di wax de toute façon li ngeen di wax suñu boroom wax nañu seeni mbir kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam bés bu ñu ñëwee fii di wax nanga leen wax lool de nee leen laa ta'tadiru bu leen fi wut ndax kat ngànt gu ngeen fi mën a joxe kat lan la kom ñun kat fenn lañ leen dul dëggal qad nabba'ana allahu min axbaarikum te li tax duñ leen dëggal ndax kat suñu boroom subhaanahu wa taala moo ñu xabaare jox ñoy information yu sûr ci seeni mbir moo ñu jox seeni xabaar yéen ñii woon suñu boroom xamal na ni yéen seen xaal kon la ngeen doon wax ba ñuy génn newul woon ci yéen loolu nag boroom bi nga xam ne mooy allaamul ghuyub alladhi ya'lamu xam ne moo nekk ci biir dënn yi moom de moo ñu yëgal leeralal nu wax ñi nga xamante ni nii mooy seen caay-caay gi ngeen nëbboon kon nag lan nu'mina lakum ñun gëmuñu leen wa sayara allahu amalakum te nee leen ne buur yàlla dina gis mu te gis na te dina feeñal hmm, borom bi subhaanahu wa taala soxlawul ngeen di jëf ngir mu xam ne ay saay-saay ngeen wa sayara allahu amalakum suñu borom subhaanahu wa taala dina feeñal li nga xamante ne mooy seen jëf yi ngeen jëf wa rasuluhu yonent bi alayhi salaatu wassalaam suñu borom dina gis li ngeen jëf te ndawam bi dina ko gis suñu borom dina feeñal li ngeen gis li ngeen jëf ci yu bon ak li ngeen nëbb ci seen xol yi wan ko yonentam bi alayhi salaatu wassalaam ba mu xam ne yéen ñii li ngeen doon wax dara amu ci summa ginnaaw gi fii nii ci àddina ginnaaw bi mu jógee Tabuk summa ginnaaw gi turadduuna ilaa aalimil ghaybi wash-shahaada ginnaaw gi mu daal di leen dellu dinees na leen delloo bu ngeen deewee mooy dees nañ leen faat ngeen faatu nag ilaa aalimil ghaybi wash-shahaada bu ngeen faatoo ana fu ngeen jëm ci ki nga xam ne mooy ki xam al-ghayb al-ghayb li nga xam ne mooy nëbbu wa shahaadati moo xamat li nga xam ne mooy li mooy boroom bi nga xam ne subhaanahu wa ta'aala moom moo xam li nga xam ne mooy li nëbbu ci seeni wax ak li nga xam ne moo feeñ ci seeni jëf yooyu yëpp moom moo ko xam li ci baax xam na li ci yiis bon na te dina leen fay ci loolu kon xam leen ne summa ginnaaw gi turadduuna kon suñu boroom di weeje dina leen weeje fii moom dina gis-gis ni li ngeen di def te dina ko wan yonentaan bi sallallahu alayhi wasallam ba mu gis ko mu leer nañ summa ginnaaw gi turadduuna ñu daal di leen delloo ilaa aalimil ghaybi mooy kañ bés pénc fañ leen di pànge jouru yawmal qiyaam ilaa aalimil ghaybi ki nga xam ne moo xam kumpa wa shahaadati ak li feeñ li nëbbu ci seeni ahwaal xam na li nga xam ne moom ngeen di feeñal min a'maalikum wa af'aalikum xam na fa yunabbi'ukum bu ngeen ñëwee bés booba nag fa yunabbi'ukum mu informer leen fa yunabbi'ukum mu daal di leen xabaare bimaa ci li nga xamante ne nii kuntum nekkoon ngeen yéen munaafiquuna al-kibaar yi nga xam ne mooy yi nga xam ne moom ngeen nekkoon taamaluuna di ko jox kon loolu la kon gaa yi noonu rek lay mbir mi demee suñu boroom subhaanahu wa taala di continuer mu ne sa yaxlifuuna billahi lakum ida nqalabtum ilayhim li tu'ridu anhum fa a'ridu anhum innahum rijsun wa ma'waahum jahannamu jazaa'an bimaa kaanuu yaksibuun mu ne sa lakum du moo ngi noonu mooy benn mooy seen jikko ji ñu leen xame rek suñu boroom ne sa wax ne dinañu ko wax di indi ngànt nga ne leen mukk mukk ñun duñ leen gëm ndax suñu boroom wan nañu seeni mbir xabaar nañu seeni mbir kon dinañ la waatal sa yaxlifuuna xelséef nañoo waat billaahi ci boroom bi subhaanahu wa ta'ala lakum ñeel leen idan qalabtum bu ngeen jógee ilayhim bu ngeen jógee ghazwatu Tabuk ba dellu ci ñoom li turidu anhum ngir ngeen du mooyu leen bañ leena bañ leena balaame dinañ leen wax dinañ leen waatal ke ne ñoom li ñu wax dëgg la lañ leen yenn yeen joxe woon dinañ leen waatal bu ngeen leen ne duñ leen dëgg duñ leen dëggal ndax borom bi xabaare nañu seeni mbir dinañ leen waatal kene moom waa lañ waxoon dëgg la ngir lan li tonredo ngeen dum mooyu balaame gi ngeen leen nar a balaame li ngeen leen nar a xas ne leen yéen ndeke nii ngeen mel loolu lañuy bañ moo tax dinañ leen waatal suñu boroom ne fa aridu anhum bu ñu fi nekkee di def yooyu dum leen innahum ndax gaa yi yéen jullit ñi bu leen leen faale dum mooyu leen bu ñuy wax seen loolu nag ndax ñoom kat innahum rijsun ñoom ñii sobe lañu mooy sobe lan sobeek baatin la nañ la ñoom kuffaar yi rawatina naafiq yi ñoom du ko fa du du sobeek jëmm lañu yor de mooy du seen yaram yi ngay laal di raxasu ji comme ni nga xamante ne nii noonu la ko zaahir yi di waxe comme ñoom imaam na Hazm kenn ñoom sobeek jëmm lañu yor dëgg dëgg mooy munaa mooy yéeféer yi te munaafiqu yasma'una al-kibaar yi it ndax ñoomi ay yéeféer lañu ngoon la loolu du li gën a dëgërum inshaa allahu taala te li koy wane gisoon nañ waxoon nañ keroog Sumaamatu ibnu Usaal radiyallahu taala anhu wa ardaahu wa kaana sayyida bani Haniifa wa kaana aana idin min al-mushrikiin bi ne moom Sumaamatu ibnu Usaal ne woon sangu tribu de bani Haniifa bi ñu ko jàppee keroog mooy fas yooyu Yonent bi alayhi salaatu wasalaam yebaloon bi ñu ko jàppee ana lan la demee yonent bi alayhi salaatu wasalaam da koo yeew ci potoy jàkka ji foofu ci jàkka ji kon nag bu doon ne moom sobele yéefér sobele du ñu jël sobe xanaa di ko du yeew ci biir jàkka ji kon nag suñu boroom bu ne gaa yi ku fa'ridu anhum buñ fi ñëwee di waat ngir ndëj ngir ngeen bañ leen a balaame fa'ridu anhum du mooyu leen mooy bu leen leen faale bu leen déggal seen waat yooyu innahum ndax ñoom ñii naafiqi rijsun ay salte lañu sobe googu sobe gi ñu doon mooy lan la mooy sobeeg baatin la mooy seen pas-pas moo tilim moo taq te moo lëndëm seen mooy li leen gëm-gëm ak seen pas-pas looloo ñaaw waaye du dangay laalub naafiq wala ab yéeféer daal di raxasu ji kon de moom raxasu dina bari te loolu du sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam te lu mu jàngale te jàngalewul loolu inshaa allahu taala loolu mooy li gën a dëgër kën a sobeeg biir la mu ne wa ma'waahum te seen dëkkuwaay ñoom naafiq yi mooy bu ñu jógee ci àddina bi fa ñuy dal mooy ma jahannamu di mooy safaraaw jahannam jazaa'an mu yak pay bi nga xamante ne gu dëppoo bi ma kaanu ci sababu la nga xam ne nekkoon nañ yaksibuuna doon ko fàggu ci ak nifaaq li nga xam ne moom lañ doon fàggu fii ci ak caay-caay fii ci àddina bi loolu de man laa leen faye man seen boroom subhaanahu wa taala mu kontine mu ne yaxlifuuna lakum li tardaw anhum fa in tardaw anhum fa inna allaha laa yarda anil qawmil faasiqiin suñu boroom li muy wax ci di xaw yi suturaay naafiqi ba léegi mu ne la lakum bés bu ngeen jógee Tabuk ba ñëw dees na la waatal dineen leen waatal yi la lakum ñeen leen li tardaw anhum seen waat yooyu nag du dara mooy ngir ngeen gërëm leen nangul leen li nga xam ne ngantu foo ngant yañ joxe woon ngir ngeen gëm na li ñu doon wax dëgg la lool kese lañ bëgg ngir ngeen gërëm leen nangul leen lool suñu boroom nag ne yëg leen ne fa in tardaw anhum bés bu ngeen leen gërëmee ba nangul leen seen ngànt yooyu fa inna allaha yëg leen ne kàntaabuur yàlla moom laa yardaa du gërëm te du nangul ngànt kenn koo xam ne anil qawmil faasiqiin ci nit ñi nga xamante ne ay kàccoor lañu dañoo génn topp dañoo génn toppul islaam mooy dañoo génn ci diiney lislaam dugg ci kufku ak kufroog yooyu kon nag suñu boroom subhaanahu wa lool la mooy ne kon nekk fi naan diw diw gërëm na ko rek doy na déedéet balaa ngërëmug diw di am solo mooy il faut ngërëmam boobu nekk ngërëmu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak ndaw yàlla li sallallahu ak ki nga xam ne mooy borom bi subhaanahu wa taala ndax bu dee ne saxaaba yi radiyallahu anhum na leen à garde ne leen naafiq yaa ngoog bu ñu fi ñëwee di joxe ngànt bu leen leen gëm waaye nag bu ñu fexee ba convaincre leen it ba ngeen gëm leen ba gërëm li nga xam ne moom lañ wax yëg leen ne buur yàlla fa inna allah yarda du gërëm anil qawmil faasiqiin nit ñi nga xamante ne nii ay ay ay ay ay kàccoor lañu ñi nga xamante ne ñoo génn topp ñoo génn topp yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon loolu mooy mil xaalu naafiq yi kon suñu borom wax na leen ne bu ngeen jógee Tabuk nii lañuy def fu dinañ fa waat ngir ngir daan renforcer seen ngàntu foo ñu joxe woon kon inshaa allahu taala fii la yem tey ci jotaay bii di ñëw nag ñu daal di jël li nga xam ne mooy mooy verset bi ci tegu muy verset 97 fi suñu boroom nag di wax nag li wax nag fi nga xamante ni ni mooy kaw-kaw yi pour wan la ne gis nga kaw-kaw yii les campagnards les hoho wala les campagnards ca wax wolof ba ca waxi booy dañ ne booy naan gars yi les kaw-kaw gars yi di ko kër di ko di ko <laughs> di ko tekkee li nga xam ne mooy mootaa moo kaw kaw ñu ne hóohóo waaye mooy les campagnards les village waa gaa yi nga xam ne ñooy waa kaw ga suñu boroom nag di wax ci seen biir mooy ñooñu li nga xam ne mooy daanaka nifaaq nag ci ñoom la gën a saxe mooy seenu nifaaq mooy naafeq ku dëkk ci kaw gi moo gën a tar naafeq ku dëkk ci ville bi ak tamit waaye nag wax ne nag li nga xam ne nag noonu la demee mooy mooy waa kaw gi am na ñoo xam ne ay naafeq lañu waaye noonu la amee ñoo xam ne way ngëm yàlla yoo xam ne yu dëgër lañu loolu inshaa allahu taala dañuy gis ci verset bi nga xam ne moo ci tego muy verset 97 fi suñu boroom subhaanahu wa taala di waxe al-a'raabu ashaddu kufran wa nifaaqan wa ajdaru an laa ya'lamu huduuda maa anzala Allahu alaa rasuulihi wallaahu aliimun hakiim inshaa Allahu ta'aala fii la ñuy jël ci samti hadiis ci ci waxtaan wi di ñëw bu soobee suñu boroom inshaa Allahu ta'aala wallaahu ta'aala a'lam wa sallallaahu wa sallama alaa nabiyyinaa Muhammadin wa alaa